al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala hadith mille cinq cent cinquante-cinq mu ne wa 'an ibn Mas'uud radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laysa al-mu'minu bit-ta'aani wala al-la'aani wala al-faahishi wala al-badii' rawaahu at-Tirmidhi rahimahullahu ta'aala wa qaala hadiithun hasan kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi bu indi hadith bi hadith bi bala ñu jàll war na ñëwaat mille bala ñu commencé mille sept cent trente-quatre war na ñëwaat foofu inshaa Allahu ta'aala mu ne wa an Ibni Mas'uudin mu mu ngi jële ci doomi Mas'ud ji di Abdallah radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama nee na laysa almu'minu bi ta'an mu ne laysa nekkul almu'minu way ngëm yàlla ji bi ta'an koo xamante ne daa day day day ja aji jamaate la mooy koo xam ne lan nañam la yor waaw mën a jamaate muñ nee nii mu jam wax wax ju ñaaw déedéet laysa al mu'minu bil la'an bi mooy jamaate waaw yor benn làmmiñ woo xam ne wu saf la waaw ku ne nii rek mu dóor la benn waaw di vilipender nit ñi rek déedéet loolu waroom di jullit dafa loolu waru koo nekk di di di di di di di wala la'an waaye war a nekk koo xamante ne day rëbbaate foo ko fekk mu ngi mu ngi rëbb nit ñi waral faaxil wala sougi ah, comme garab yeeg garab bii xoolal rek branche bi wadd ci man yal na ko yàlla waaye yow rek rëbb loolu loolu la wala fas wi wala xaraw yi wala gëléem gi invidis bi faaxis waaye boroom bi wër ngi yàlla nekkul koo xamante ne loolu nag bu la nee nekkul mooy loolu yellul muy mel nii waaw yellul benn yoon yi muy wax nga ne jullit nga ba pare di melawoo benn ci yi walal faaxis du ne ki nga xamante ne dafa ñaaw làmmeñ mooy al waaw nga xamante ni mooy ay gros mots kese lay génn ci làmmeñ walal faaxis walal tamit moom moom la rek mooy koo xam ne il est trivial quoi waaw al faaxis mooy ku grossier badi mooy ku trivial mooy koo xamante ne ay waxam non wax yu ñagas la kenn mënu koo dégg kenn waaw kenn mënu koo dégg tellement ni fi mu àgg ci gaayatul ñaaw quoi waaw boo ko dégg da nga yow bu dee miinoo wax waaw yow miinoo dégg ay saaga wax yu ñaaw da nga naan nee sawaay kii moom ah mu ne rawahu soloo na ko ak Tirmidhi al imam Abu Isa rahimahullahu ta'ala wa qala mu ne hasan mu ne lii xadiis la boo xamante ne nii bu baax la en fait euh, lii nii muy xadiis bii nii mu wax xam nga alfahish côté boobu taxoon nañ ci ndax gisoon nañ ko xadiis euh, numéro six cent vingt-six ci chapitre soixante-treize baabu xusnul xuluq indi woon na xadiis boo xam ne Seydina dar daa moo ko waxoon Ah, moo ko jëlee woon ci Yonent bi alayhi salaam mooy wa waan Abi Dardaa radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala maa min shay'in athqala fi miizaan al-'abdi al-mu'mini yawma al-qiyaamati min husni al-xuluq wa inna Allaha yubghidu al-faahisha al-baziyya voilà loolu Imaamu Tirmidi moo ko solo wa rahimahullah Imaamu Nawawi foofu leeroon na al-bazi moo lan mu ne al-bazi huwa alladhi yatakallamu bil-fuhshi wa radi'il kalaam voilà gisoon nañ foofu euh, mu ne woon moom euh, al imaam mu ne won ah mu al imaam Abu Darda radiyallahu anhu da ne woon anna nabiyya te ne yonent bi alayhi salaatu salaam de nee ma min shay'in amul dara dara dara dara dara lenn lenn boo xam ne asqala moo gën a amul dara dara lu gën a diis fii miizaanil abdil mu'mini ci balance parce que waa ah, euh, yawmal qiyaam dañuy peser jëf yi waaw wa nada'u mawaaziinal qist waaw dañuy teg balance yi nga xamante ne nii ñoom ñooy al qist yi nga xamante ni ñooy yu jub yi yi nga xam ne justice la waaw moom lañuy eh, teg yawmal qiyaam ngir Euh, atte jaam yi waaw léegi nag euh, euh, fala tuzlamu nafsun shay'an waaw kenn lañ du tooñ wala di la wàññil dara amul waaw loolu la borom bi def al mawaazina al qist waaw dañuy teg li nga xam ne mooy balance ya nga xamante ne ñoom ñooy ak justice li yawmil qiyaama kon loolu walillaahil xam alhamdu wal minna mooy noonu lay demee léegi kon euh, euh, foofu mu ne woon kon nit ki gindi nga xam ne fa amma man saqulat yooyu muy wax ak wa amma nag bi ci gën a diis mooy rafet jikko waaw bi gën a mën a diisal sa balance mooy rafet jikko te lii lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy doo nekk koo xam ne da rëbbaate doo nekk koo xamante ne da ngay ŋaññaate waaw da ngay fexe sa làmmeñ nga koy nga koy tooyal li yeneen la waxoon taalibeem ba laa yadal bu nga xamante ne li nga xamante ne mooy euh, si euh, làmmeñ bu mu deñ di tooy ak li nga xam ne mooy tudd yàlla voilà waaw bul deñ di muy tooy ci tudd yàlla loolu nga koy fexe tooyal mais faa nga nekk tàmmal ko ay rëbb ay wax yu ñaaw ay yu mel noonu déedéet loolu bu ko def waaw loolu moom bu ko def waaw kon xusnu euh, wa inna allaha bu ne te borom bi yubghidu day bañ wa inna allaha te borom bi yubghidu day bañ bañ na alfaaxis bi nga xam ne dafa ñaaw làmmiñ albadi imaam an-Nawawi ne woon albadi huwa alladhi yatakallamu bil fuhsh mooy nga xam ne wax yu ñaaw rek lay wax waaw ñenn ñi nag tudde ko voilà c'est ça voilà il faut être franc eh, lan ngaa ñeme yàlla lool mooy franchise wax ju ñaaw mooy franchise waaw di wax ba mu moom daal bu wax ñëwee li borom bi ne wa qul li kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan ñoom dafa mel leneen dégg waxal sama jaam bi bu ñuy wax ñu wax la gën a rafet ñoom daa mel ni doonu déggul lool ñoom moom la gën a ñaaw la ñuy wax waaw borom bi daa mu ne war na di il kalam ak li nga xam ne mooy safasisatul kalam mooy yi nga xam ne ay saltey wax yi gën a suufi waaw niveau yi gën a caniveau yi yi nekk ci tiwo yi ah, mbalka yi moom noonu lay waxe quoi waaw ba pare nag teg ko voilà c'est comme ça voilà oh voilà ma ne la yow demal toog waay yow waaw kon xadiis bi mu ngi noonee mu ne kon imaam an-Nawawi rawaahu soloona ko at-Tirmidi daal imaam Abu Isa rahimahullah at-Tirmidi wa qaala mu ne xadiisun li xadiis la boo xam ne xasanun bu léegi laaj bu njëkk bi mooy mooy est moom dong moo ko solo wax nañ la xadiis bi xadiis bi ñu génn ñoom la rangale voilà ñoom la boole bi mu indee xadiis bi ñu génn bu Seydina Samura ibn Jundub bi nga xamante ne moom la Seydina al-Hasan ibn Yasaar jëlee ne an Samura la talaanu bi laanatillah wala bi ghadabihi wala binnaar mu teg ci xadis bi kon mooy abwaabu al birri was sila an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu ma jaa fi laana mu ne haddathana Muhammad ibn Yahya al-Azdi al-Basri mu ne nettali nañu moom imaamu Tirmidhi suñu sëriñ di Muhammad ibn Yahya al-Azdi al-Basri di Muhammad ibn Yahya ibn Abdil Karim ibn Nafi' al-Azdi Abu Abdillah ibn Abi Hatim al-Baghdadi al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àddina la 252 rahmatullahi alayhi moom mii nag seqala borom taqrib at-tahdhib daal imam al-hafiz hajar wax ala mu ne haddathana muhammad ibn sabiq mu ne ki ñu nettali mooy muhammad ibn sabiq di at-tamimi mawlaahu abu ja'far ñi abu sa'id al-bazzaz al-kufi al-baghdadi waaye al-farisi al-asl génn àddina li nga xam ne mooy deux cent treize am nañu ne deux cent quatorze borom taqrib at-tahdhib nee na saduq ku dëgg la woon rahimahullahu ta'ala an Israa'iil moo ko jëlee ko Israa'iil di Israa'iil ibn Yunus ibn Abi Ishaaq Amr ibn Abdillah as-Sabi'i al-Hamdani Abu Yusuf al-Kufi rahimahullahu ta'ala gane àddina la génn àddina la 160 rahmatullahi alayhi an al-A'mash mu jël ko ci al-A'mash di Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili Abu Muhammad at-Tabaristaani al-asl rahimahullah génn àddina la 61 génn àddina la 145 rahmatullahi alayhi am na wuute nag an Ibraahiim moo ko jël ci Ibraahiim di Ibraahiim ibn Yaziid ibn Qays ibn al-Aswad ibn Amr ibn Rabi'a ibn Zuhal ibn Rabi'a Abu Imraan an-Nakha'i al-Kuufi rahimahullahu ta'aala gane àddina la 46 génnaat ne li nga xam ne mooy la 96 rahmatullahi Alqamata moo ko jële ci nijaayam yi waaw moom nijaay ci bàyyi xam la woon muy euh, di Alqama ibn Qays Euh, moom euh, baytaxu Ibrahim la woon xam nga Ibrahim ibn Yazid Ibrahim ibn Yazid Yazid Qays frère euh, ki xam ne mooy Alqama la woon te moom moom mooy Yazid moo Ibrahim ni kon Alqama frère baayam la quoi muy Alqama ibn Qays ibn Abdillah ibn Malik ibn Alqama voilà mooy gis nga ñoom ay mbokk lañ woon yoo xam ne yu jege jege la kon mu ngi noonu moom alqamatu ah léegi eh, mu ne Abu Shibl moom moom muy Abu Shibl an-Naxa'i al eh, moom nekkoon koo xam ne ko màgg la moom alqama rahimahullahu ta'ala eh, génn na vers les années yi nga xamante ne mooy les années soixante ci la génn àddina am na nag ñu wax ba Eh, wallahu taala alam nan abdillahi jële ci abdillah abdallah rek la wax mais comme ko xam ne nit ñi waa Kuufa lañu ah moo abdallah ibn Mas'ud la doon wax waaw ak tamit eh, jamono ji nga xam ne moom lañ doon wax muy an-Naxa'i al-Kuufi muy abdallah rek la wax moo ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib radiyallahu taala anhu wa arda al-Kuufi yu génn àddina mi nga xamante ne mooy la 32 ci xilaafa sayyidina Usmaan fële ci Madina muy Abu Abdurrahmaan radiyallahu ta'ala anhu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laysa al-mu'minu bit-ta'an wala al-la'n wala al-faahish wala al-badii' voilà mu ne haadha hadiithun hasanun ghariib wa qad ruwiya an Abdillah ibn Mas'uud min ghayri haadha al-wajh mu ne lii de hadiis la boo xamante ne nii hasanun bu baax waaye nag daane gharib boo xamante ne bu tumuranke la mu ne waqad ruwiyata solo nañ an ibni an abdillahi ibn abdillahi mooy jële ko ci abdullah ibn mas'ud min ghayri hadha al-wajh ci wuteeg wàllu yi léegi kon xadis bi euh, lii mooy suñu xadis bi léegi nag mu des ah ginnaaw bi nga xam ne ci la ñu gis li suñu xadis bi nii mooy ana ban lëkkaale ñaareelu njàngat la am ak suñu bunt bii di wax bunt bii nga xam ne day ñëw di leeral xaraamal gu ñu xaraamal mooy di rëbb nit koo xamante ne ku ñu xam la waaw gisum nit di ko rëbb noonu ñu ne la loolu mooy yonent bi alayhi salaatu salaam dafa dàq ci wéy ngëm yàlla melo goo xam ne mooy melo bu rëbbaate laysal mu'minu bit ta'an waaw yii yëpp na xamante ni mooy ci koy def en moom dafa estimer dafa dafa dafa surestimer boppam ba pare ba pare xet ci mu koy defal parce que bi nga xam ne moom moom boppam da koo yëkkati lool waaw fonk ko lool ba pare nag keneen ki gantaa beneen nit bi moom yoonam nawu ci waaw ki nga xam ne tegu ko fenn te jàppewu ko ni boppam alors ko way ngëm yàlla yi ci seenu soppante seenu bëggante dañoo waroon a mel ni yoneen saa sam da koo melale comme comme bunyaan comme li nga xamante ne nii mooy ab ab ab ab ab ab ab tabax waaw bu doon jàppe nag keneen ki comme ni mu bëgg boppam laa yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma ila ma yuhibbu ma hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi loolu bu ko doxaloon lii du ko dal kenn ci yéen du gëm dëgg dëgg dëgg lu dul mu bëggal mbokkam li nga xam ne moom la bëggal boppam sawaay defu ci dara non defu ci dara parce que bu bëggoon waa ji li mu bëggal boppam xam nga nit du taxaw naan yàlla na ma yàlla lu dul koo xalante ne dafa désespéré wu quoi yàlla na ma yàlla man day man kay yàqule naa yàlla na ma yàlla naa nangam loolu ku xellu du ko def waaw nit moom li gën day bëgg moom mu moomal ko boppam waaye nag maan bu mat mooy tax yow li nga bëggal sa bopp moom ngay bëggal sa moroom waaw léegi nag lépp looy bëggal sa morom xaaraatal yow ñu placer sa bopp place waa lii moom bu doon man moom ñu daan ma ko dóor moom comme ak laanu moom waa nu mu fay demee léegi bu dee gërëm nga loolu ngir sa bopp nga door koo gërëmal ngir sa mbokk boo ko gërëmul nag ngir sa mbokk bu ko def waaw gis nga paan te mooy dañu nekk ñoo xamante ne mooy ci lañu dëkk boo seetloo yi yëpp siixatul mubaalaga la mooy superlatif waaw laysal mu'minu bi ta'an waaw doon nañ ah laan ak siddiq gis bu ci nekk superlatif mu ne way ngëm yàlla bi du nekk taan koo xamante ne jamaatekat waaw làmmeñ wu wu ñaaw taan wala laan tamit mooy bi mooy bi ñu concerné mooy nekk koo xamante ne ni laanu rek laanu laanu waaw yàlla yàlla mu muy muy dee rek mu daal di rëbb waaw xoolal picc mi rek naaw ba romb ma nii rek daal di may daal di may bàyyi neefare mi sama kaw ah yal na ko rek lu mel noonu koo gis lu mel noonu mooy ne nekk na nit koo xamante ne nii ay mbiram ay mbiram jar naa tey quand te jar naa nekk koo xamante ne ku ñu yedd la ne ko nag moytul sa kàddu sa làmmiñ bu ko tàmbali waaw moytul li tàmmal sa làmmiñ façon kaddu yu mel nii waaw ndax kat yeneen ci bari saa saam dàq na wuy njëm yàlla boo xamante ne nii moom làmmiñam noonu la wala bi ta'an laysa al bi ta'an wala al-la'an rubb wala al-fahish waaw doo nekk ku ñaaw làmmiñ waaw doo nekk ku ñaaw làmmiñ boo xamante ay waxtaanam kenn mënu koo dégg ah eh, moom nag kilifa kilifa magum magum magum magum fii de. ñoom moom su muy waxee waxtaanu diini sax bu koy wax day jékki rek déraper saaga tàmbali waaw day jékki rek saaga yi saaga saaga yi daw day daw kay waaw ndax lan ñaaw la meñ walla iyaazu billaah loolu nit war na koo moytu quoi nga xam ne képp koo xamante ne yow même boo amul xam-xam sax waaye nga amul kersa am yoo xamante ne nii moom ngay bañ rek yow di nga moytu di nga da mooy déglu doo ko mën a déglu quoi waaw manoo yàlla te da ngay toog di ko déglu sa bopp même bu dee nee na la yox parce que fi ñuy waxe diine man na nekk sax di firi ay xadiis ah, di def tafsir mais gis nga day jékki rek moom moom dafa mel ni lan nañ yi dafa làgg ci wax lu ñaaw non dafa mel ni làmmiñ wi wax lu ñaaw daf cee laaj waaw ba pare nag di wax ni gën ñaaw di rëbb nit ñi di jëw nit ñi di leen ayibal foo ko fekk ci yoo lay ne waaw day tafsir sax laaya boo xamante ni leneen lay wax mais foog rek comme que da ko tàmb ñi nga xam ne ñoom ñooy sujet de prédilection wax ñoom lay ñooy ñi nga xamante ni mooy réew mu dal leen ngay gis ko mu commencé waaw diw rek quoi yow rek jaar fu ñaaw waaw ba pare nag gaa ne bon waaye nag boroom xam-xam la waaw dañ naan kooku boroom xam-xam la bu ñaaw parce que nan lay nekk boroom xam-xam ba pare lu mel noonu mu koy def quand même xam-xamam da ko waroon a jariñ ko waaw da ko waroon a jariñ laakin alimtu wa ilmi sawfa yanfa'uni la waroon a xam naa mais sama xam-xam dina ma jariñ mais xam-xam boo xamante ne nii li yàlla xam doy na xam nga waaye mais sa jëfali nag sa wax nag sa yooyu mais kenn mënu koo dégg waaw ba pare nag euh, après ñàkk teggin mooy teggin yooyu loolu xam-xam dafa laaj teggin yu mu àndal yoo xam ne bés boo àndul ak moom sëñ bi euh, di nga yàq foo xamante ni da ngaa bu yaakaaroon ne da ngay defar waaw léegi nag nit ñi euh, dootuñ ko déglu dootuñ ko xaale ah ndax kenn mënula toog moom ne ah moom moom euh, daa ñaaw la meñ nangam ak nangam léegi nag du gisati nag nit ñi wala ñu bari ñoom doon gis gisatu leen léegi nag mu bëgg wax gaa yi bëggul dégg dégg nangam déedéet du ay dañoo bëggul a dégg dégg mooy li ngay wax moo neexut ci nopp daa àndul ak teggin waaw daa àndul ak teggin sëñ bi waaw wax wax joo xamante ne nii du ñaaw la di ko revendiquer amoo ci benn kersa la bare jàpp ne gars yi dañoo war a toog rek may seen ubbi seen nopp yi di la ko may loolu mooy lan foo ko teg non limaada lam tataxallaq bi axlaaqi rasulillah yow mi am xam-xam yow bu dee ne yow mi xam ah yow yaa fexewul jikkoo xam-xamu yeneen jikkoo yeneen saa salaam bi nga xam ne moom nay nga moom ngay jàngale nee nga yéey mais kan moo koy kan moo ci kan moo koy meloo walla iyaazu billaah walla iyaazu billaah yooyu dafa am yoo xamante ne nit ki da koy moytu ñaaw làmmiñ grossier waaw buñ nee nii nga daggal ñu naan ah kilifa gi de ñu naan sëriñ bi moo saaga waaw gaa yi naan ay moom moom bu la saagaa sax say affaire day baax wala barkeelu ci saaga yi dañ barkeelu tudde ko barkeelu saaga nan la ne dee barkeelu waaw wala ak sikkar wala iyaazu billaah di jël kaddu yoo xam ne yu kawe di ñëw di ko tudde loo xamante ne moom la benn waay di wax parce que di woy di wamay baayam wala boog mooy nee ngeen mooy sëriñ bi yoo xamante ni day jekki rek waaye maa ngi nangam daan waaw ñëpp di ko dégg rafetlu affaire boobu lu tax moom la parce que képp kenn koo am ne koo am xel la bu génnoon ci mbedd mi wala ñu nettali na ko ah diw de keroog mbooloo mi yëpp a toog waaw ñëpp di ko déglu rek mu ne maa ngi nangam daan rek daal di saaga buñ la waxul turam yow da ngay ñaawlu loolu te ko xanaa daa dox kook daa nangam mais comme que turam lañ la wax nag ah moom moo ko sañ wala boog ah da doon sikkar da doon ñàngam wal iyaazu billah alors que yeneen saa saa ne way ngëm yàlla bi du mel noonu du mel noonu du wax du du tànn liñ gën a ñaaw ci kàddu yi ma koy génne parce que loolu lenn lay wane day wane ne waa ji xolam noonu la mel waaw xolam en nii la mel mooy dafa salte xolam dafa suufee waaw te xolam yërmande newu ci moo tax mu nekk ku mu gis rek daal yooyu rëbb ñaanal ñaanal yàlla lu bon la waaw mu nekk loo xamante ne lu fasil waaw nekk koo xamante ne boroom rëbb fasil la waaw yorub gase tam kii yom di di mitrailler gars di wax wax di ñaaw kooku day dem ba xattaa doom yi noonu la leen di yare waaw gis nga boo tàmmee ay saaga <laughs> kaay añ sax yow diw rek saag kaay kaay añ lan la ci saagam est saaga am na ci wàll ñu ne la waaw ci façon yu mel noonu am na ci wàll ñenn ñoom dañuy dem ba mu laaj giseen làmmiñ wi nekkatul sax méchanceté par méchanceté lañ koy wax mais nag loolu mooy wane ni ñii moom dañoo perdre dañoo yàq waaw dem nañu ba mooy daa nekk réflexe la ci ñoom wax ju naaw waaw réflexe la man moom ñi ma njëkkoon a dégg affaire yu mel noonu man affaire bi daf maa yéemu dem kër yoo xamante ni nii yaay ji day saaga doom yi di saaga ñëpp di taggal <laughs> te mooy comme kenn bëgg a wax diw jox ma may ma ndox ma naan néew rek loo du sax loo xam ne daf ko waxoon ah. loo xam ne dañ naan waxoon nag ko. léegi mu yéex a ñëw te même loolu waroo déggal Ibnu Dardaa li mu wax Abdul Malik Kero gisoon nañ ko xalifaay jullit ñi bi nga xam ne ci lay woo booyam bi mu yéex a ñëw rek mu daal di koy rëbb mu ne ko dégg naa la biig biñ xëyee ngay rëbb sa sa sa ja lay liggéeyal bu ko def parce que dégg naa Abu Dardaa mu ne dégg na Yonent saa salaam mu ne rëbbaatekat yi moom non ñoom moom du ñu nekk Euh, ñi nga xam ne mooy du ñu ramm rammukat du ñu ko doon waaye it du ñu nekk ñi nga xamante ne nii euh, du ñu nekk sufaa waaye du ñu nekk shuhada yawmal qiyaama waaw du ñu nekk ay ñoo xam ne ñooy seede waaw bésub taxawaay ba loolu moom borom bi dina leen ko xaj noo borom bi da leen koy xaj parce que ñoom noonee nga xam ne ñoom moom la ñu mel ci wax yoo xamante ne wax yu ñaaw la kon nag loolu nañ ci bàyyi xel quoi. kon nag loolu euh, nanu ci bàyyi xel bàyyi xel di ba moytu ko waaw di ba moytu ñaaw rek waaw di mitrailler rek di dóor muy dem rek bon loolu baaxul loolu ki da koy moytu quoi wal iyaadu billah wallahi billah ah kon loolu suñu lu taale bunt bi mooy lii day wane daa xaram parce dafa dàq ak wëy ngëm yàlla nga nekk wëy ngëm yàlla ba pare di mel nii laysa nekkut al mu'minu waaw lii nag bon lii Imam An-Nawawi doon wax naan euh, boo jëlee ci logique wax jooju superlatif parce que taan waaw fii maa yujibu taan loolu it mën naa ne mooy dal ñi nga xam ne dal leen ñi nga xam ne dañu euh, dafa war loolu it loolu waxuñu loolu gis nga lii mooy ku bari ak ta'an mooy mu mubalagha koo xam ne dafa bari lu mu koy def mais léeg-léeg loolu mën naa ne mooy jam koo xam ne yow kilifa goo xam ne nee nañ kilifa la ci diini mais mu nekk fi di yàq yàq goo xam ne mi ñu topp ko ba pare mu ñeme yàlla ba pare am fit sañ-sañ di wax ci diine yàlla ji loo xam ne waaye du noonu ba pare publiquement amul dara lu ciy nëbb ba pare jàpp ne ñoom ñoo ko sañ a wax mais alors que ñoom nag seen caay-caay goog ñu nekk kenn waru koo dénoncer waaw yow loolu ngay def nga xamante ne genre dugg la ko dugg koo lay tudd nekkantaa waxu sàngam moom wax jooju du waxu dara parce que lii yokk ci alxuraan lii yokk ci sunna waaw te képp ku wax loolu kooku jar na nangam ak nangam ñu teg ko ay daan teg ko li bii xam nga loolu gaa eh, saa nag ñu ne la waaw loolu nag moom daa war ci boroom xam-xam boo xam ne bu waxul gaa yi ci waa ji jàpp na fii mu ne li muy wax mooy dëgg waaw nga xamante ne di fowee alquran di foo sunna di ñàkk teggin ci wàllu borom be tabaaraka wa taala ak wàllu yonent bi alayhi salaam ak yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ñu naan kilifa diine la mu nekk fi di wax ci ay yonent yàlla alayhimu salaatu wassalaam lu ñaaw mais kooku doo ko duggul nooy def boo ko duggul rentré woo ko nooy de bañ a rentré ñoo ñoo jar a rentré nga naan la waaw. waaw yonent bi alayhi salaam lan la ko waa Quraysh doon wax. bul tudd suñu laal yàlla yi mais loolu mu doon def ci ñoom déggoo ñoom ni ñu ko jàppe woon yasubbu alihatana fii lañ doon ñëw ci kaaba gi di ko wax Abu Talib di mer ya Abu Talib <laughs> ya Abu Talib waaw gis nga sa doomu mbokk bi waxal ak moom parce que kat yusaffihu ahlamana wa yasubbu ahla ah, kii alihatana mu ngi day doyral suñu xel yi ba pare di ŋaññi suñu yàlla yi quoi te pourtant yeneen saa la de mais est-ce que mooy li mu doon def ñoom ngañ lañ ko jàpp mooy wax tawhid moo taxoon Ummu Jamil euh, mu riir mi di Arwa bint Harb bu nekkoon seeru Abu Sufyan mais moo doon jabaru Abu Lahab waaw waaw wa imra'atuhu joojee ngay dégg hammalatal hatab ci alquran jëloon xeeroo ñëw ci kaaba gi fii ñëw ne yonent saa salaam fekk Seydina Aboubacar toog yonent saa salaam mu ngi toog ak Seydina Aboubacar mais mu yor ngan mu xeer waaw ne parce que yonent saa salaam daf koo ŋaññ quoi waaw daf koo xas daf koo ŋaññ kon nag xeer yii mu yor Seydina Muhammad lay seet ngir xañ ko wala yaazu billaah yonent saa salaam toog fi toog mu jóge nee di ñëw waaw ak si ne Abu Bakar suñu borom daal di koy muur yonent saa salaam mënu koo gis mu naan ko waaw. yow Abubakar ana sa waaji mu ne ko kan mu ne ma mu ne ko a na ne moom la mu ne ko kan mu naan Muhammad laa wax anam mu ne ko mais lan la dégg naa ne daf maa ko mais ŋaññ la la laa ŋaññ mu ne xanaa du moom moo wax fii jiidihaa hablum min min masad wa ma adrahu ma fil jiidi ah <laughs> <laughs> du ma wax loolu naan fii jiidihaa hablum min masad te te te loosam wax sama loos yi man lay wax ummu jamil man mii bi sangu Quraysh ah waaw way naan hablum ab buum min masad ci safara wama adraaw moom moo xamal lan moo ko xamal nekk sama doom <laughs> sama baat ah waaw ba pare nag bi wax waxu reewandeem ya eh, eh, eh, borom bi voilà bëggul gaa yi naan di tudd naa Muhammad di wax lu ñaaw moo tax da koy leen di moo moo tax gaa yi léeg-léeg lool kaaraangeeg borom bi la dañuy gis ko baax gaa yi xeeb ko xeeb goo xamante ni dañ ko bañ koo xam ne tur ba mu am sax nee na duñ ci jaar di ko utal surnom te xamuñ ne lool xeetu ah kaaraangeeg borom bi bu mu ko defal la def turam bu sell bi waajoo ji yor seen làmmiñ yi du ko tudd ñu bari ci ñoom en tout cas moo tax mu ñëw naan muzammaman yeneen saa salaam muhammadan moom mu wax ko contraire muhammad li muy seet contraire bi la woowee yeneen saa salaam mais kan mooy kooku kooku du yeneen saa salaam mooy. même bu dee yéeneem koy fay dañ koy fay te yoneen saa sallam la saaga voilà muzammaman abayna wa diinahu qalayna wa amrahu asayna voilà doo pare di daw naan di du wane gannaaw nag di dem nee na comme que gisu ko mu ngi dem wax en tout cas yow wax naa li ma lay wax laqad alimat qurayshun anni ibnatu sayyidiha waaw <laughs> mu jaxil moo wéradi <laughs> naan Muhammad <laughs> non waaw Muhammad mooy contraire Muhammad alayhi salaatu wassalaam eh, eh, moom lañu bañ dañ koo bañ diinim ji dañ koo bañ teg nañ ko fële mbirum nag ñoo ko moy ba bara di wane gannaaw lahal waylu was sabuur sawaay la la la yóbbaale naan euh, laqad alimat qurayshun nag xam na nag dëgg dëgg nag ke ne man mii ummu jamil nag anni man ibnatu sayyidiha maay doomu sangu quraysh di harb voilà kon nag loolu nañ ko xam waaw mooy ñooñu noonu par exemple euh, ñu mel noonu <laughs> di di di ŋaññ ñoom dañoo jàppoon ne waa ŋaññ la li leen ne saa saa doon wax moo taxoon ñuy mel képp koo xam ne dañ ne kilifa diine la gu fi nekk te lu yàqu ci diine ji moo ko def ñi xam moom dafa ràññeeku am ñu bari bi ci loro mu leer ñu leeral ko leeral ne leen waa ji nii ay caaxaan kese lay wax waaw ak dugg la ko dugg ko la tudd di waaye nag diñ ko dugg de waaw googu moom taxul ñuy wax waaw dugg ñi war dugg looloo baax waaw waaw wala laan laan waxoon nañ ci bi Imaam An-Nawawi doon wax naan loolu moom te wax nañ ko tamit ci xadaas bii ñu génn rek wax yi alquran wax laanatullah ala alkaafiriin laanatullah ala alyahud laanallahu alyahud li yonent saa salaam wax yu mel noonu eh, wan nasaara loolu moom mën naa nekk d'une façon générale waaye genre Firawna jeeg yooyu mais waxoon naa la même loolu sax bu ci nekk koo xam ne di ci làggal sa sa sa sa ndax am na yeneen i wax yoo xam ne ñoo ëpp solo di di leen rëbb ñoom voilà mooy tuddil turu yàlla ak leneen ko quoi moo gën tout le temps ngay tudd koo xam ne ñoom alku na nga pare Abu Lahab alku na nga pare voilà loo ko ñaanal ñaanal moom mooy ñaan yàlla rëbb ga moom dal na ko ba pare moom dafa borom bi ci boppam moo na tabbat waaw koo xam a borom bi nee na tabbat yow moom moom nekk fa ko ñaanal fi di yu bari jaw ko ko soppi ko ay la ilaha illa allah subhaanallah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah yooyu ñoo ëpp solo quoi kon loolu la quoi kon yooyu gis nga Euh, yu amaam solo la am na foo xamante ne yii nii léeg-léeg day baax koo xamante ne yàqkatu diine la nga jam ko wax ko lu leer waaw ak yooyu leeral euh, laan bi nag mooy comme yu waxoon la laanatullah alal kaafiriin rëbbum yàlla mu ngi ci kaw yéeféer yi ak yu mel noonu euh, borom bi rëbb na yahuud yi ak nasaraan yi ittaxadu qubuur anbiyaa'ihim dañoo jàpp seen xabru yi ba yonent yi masaajid